mu mooy mooy waajoo xamante ne ni dafa ñeme xotti war ma yàlla yi wax ji moom dafa mel ni mais li muy xaar ñu ne ko buur yàlla mooy xaraamal lii yi mu dul woon def sax bu yëgee ne l'islam da koy ter ah, waaye yow loolu daal dara newu ci mooy nit ku ñeme yi naan waa ji dafa ñeme yàlla da gis góor goo xam ne eh, day def loo xam ne baaxul ñu ne ko lii dafa xaraam mais mu mel ni bañ ko nee dafa xaram dafa gën xab xabtalu waaw dafa gën a xabtalu mooy di gën def di gën a dikke yi nga xam ne mooy borom bi xaraamal nga gis jigéen joo xam ne moom mooy buñ ne ni lii xam mais xaraam na xeesal ah parfum wu génn ci mbedd yi parfum foo jàll ñépp xam ko seen façon maquillage yi ñuy def di dem ci génn naan xaw ma sëriñ bi la ñuy siyaare rek wal iyaadu billah fa ñu waroon a xame seen diine ba du ñu ko fa def bu ñu fay dem lañuy gën a lañuy gën a okral seen xar bi te loolu lépp du lu xaram boo leen ko waxee dafa mel ni mais dafa jaar ci nopp bii fël feneen fi quoi waaw gaa yi caaxaankat yi ñaan leen ay làmb baaxul xoolal gaa yi futteeku en plus def yaramu neen awraay nit rek waroo ko mën a xool en tant que góor dafa am loo xam ne waroo ko xool ci sa mbokk sa moroomu góor en plus yàq temps bi en plus rey julli ji en plus noonoo yi muy indi mooy li sàngaray def loolu da koy def waaw innama yuridu shaytaanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir wa yasuddakum an sabilillah wa an dhikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun mais loolu moo am ci yeneen façon jëyëp ah booy def as-sabr wa taqsim ci wàllu usul dañuy gis ne loolu noonu c'est pareil moo tax c'est archaïque et c'est jaahil noo yii newu ci parce que alxuraan kat moo naan alxuraan terew ko yow neel yow yow yow yow mi nga xam ne laysa indaka shay'un min al-aalam yow mi amul benn moyen yow man nga ne yow te tamit du boroom xam-xam te dégloo boroom xam-xam man nga ne loolu newu fi parce te loolu doo ko wax waaw Seydina Abdullah ibn Mas'ud <laughs> radiyallahu ta'ala anhu ba muy tere ba mu ne alquran ne ndaw si alquran mu ne ko sa boroom alquran moo tere kuy yokkalaate ku yokk ci karawam ak ku koy yokkal waaw ndax buur yàlla rëbb na ndaw si ne ko ma man jàng naa alxuraan faatiha ba naasi jàng naa ko faatiha ba naasi nag waxuma nga ne faatiha après euh, suuratul naas après di de non faatiha li ci tegu mooy suuratul baqara suuratul ali imran di dem ba naas mu ne ko man loolu lépp jàng naa ko alkitab mi na dëf côté bii ba côté bële te yow lii ngay wax ne mu ngi ci alquran ndax da ne ko da ko wax mu naan ko lii yooyu yooyu mu ne ko ma ne mu ngi ci alquran boo ko jàngee di nga ko gis am na riwaay bu ndaw si dafa dem <clears throat> ñëwaat mooy ginnaaw ay quelque kii ñëwaat ne ko jàng naa alquran faatiha banaas lii wax nii ne ngi ci alquran gisuma ko mu ne ko boo ko jàngoon dëgg dëgg di nga ko gis waaw mu ne ko yow xanaa bi ngay jàng alquran romboo fi suñu boroom naan wa ma ataakum ar-rasul fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu romboo lool romboo fi suñu boroom subhaanahu wa taala naan lu leen alquran lu leen yonent bi alayhi salaam jox ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam jox jël leen lu mu leen tere na ngeen ba jàngoo lool taw si ne ko ah kay ah mu ko nag lii mimma nahaana anhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy yokk ci karaw mèche ak yu mel noonu dafa bokk yi nga xam ne al yonent bi alayhi salaam moom mi suñu boroom ne lu ñu dox ñu jël lu mu ñu tere ñu baax moo ñu ko tere kon kay mu ngi noonu loolu nawul ci alxuraan xoolal léegi ni kon yow bul taxaw naan neel man ma ah man dama dégg ñu naan lii baaxul mais est-ce que man ngeen ma cee leeral walla noonu la mais doo ñëw wax say wax ba pare affirmer ba pare toog bi xoole jàpp ne ba pare nag cramponné ci ne dootu jóge parce que ñoom diwuñ koy def wax naa la ñoom diw bés boo deewee duñ leen suulaale <coughs> waaw koo fi man di topp mu lay wax loo xam ne dafa xaraam parce que moo siiw mais <laughs> lu alxuraan wax mais lu bon du deñ di nekk lu bon walaw aajabaka kasratul xabiis waaw même bu dee ne bariwaayu lu bon yi def laa yéem mais lu bon la rek jeex na où est problème mais dafa xaram bu xaraamee xaram li wa ma ko wax bu duggee sa bàmmeel du la fa fekk de du la fa fekk bari nga problème yoo am àddina gisoo kenn waaw man afaman yujibul muttarra idha daa te ba nga sonnee sa borom nga ñaan moom nga woote kon nag moom bu la digalee defal fekk am na ñuy def le contraire loolu noonu bu mu la yitteel ñaanal leen di ñaan yow fexeel nekk ci liñ la digal tey ñaan buur yàlla def ñoom mu gindi leen loolu rekk nga man kon mooy mu ne ci yées ci nit ñi wala bokk na ci ñi yées ci nit ñi mooy koo xam ne dafa ñeme yàlla moom lañ naan ku ñeme yàlla jari'an rajulan jari'an fajiran nekku kàccoor bu ñeme yàlla boo xam ne kat yaqra'u kitaab Allah day jàng ya téere yàlla bi de <coughs> ah mooy boo fi gisee am bari na bàkkaarkat yu mag yoo xam ne ah mooy lii mooy kon bokk na ci ndax lii moo koy wane parce que kiy jàngal xuraan manu la nekk ak lu mu def def lu bon manu la nekk ki yées ci nit ñi waaw <coughs> loolu manu nekk parce kooku au minimum ci jullit la kon mooy bokk na ci ñi nga xam ne mais du modèle bu baax parce que ku yor lu mel ni leeru alxuraan ba pare sànq mooy masalul ladina hummilu tawra thumma lam yahmiluha moo tax mën na nekk tamit ki yées parce que boo nit ki hein buur yàlla def teraanga gu toll alquran xéewal bu toll noonu ngëneelu yàlla mu boole la ci amoon dara la def nga koy jàng di ci def leneen lu wuuteeg li nga xam ne moo tax mu jóg loolu c'est hyper grave loolu c'est hyper grave waaw waaw waaw <coughs> ndax alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam na day nekk xujjatun laka aw alayka soit mu nekk preuve pour yow wala mu nekk preuve pour yow kon nag xujjatun laka wa xujjatun alayk li muy wax al qur'an burhan day nekk preuve pour yow wala contre bu dee danga koy jàng te li muy tere yépp nga koy def mooy yow boobu yaa ngi dajale layu yàlla yi sa kaw waaw ah yaa ayyuhal ladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa ngay jàng lool yéen ñi yàlla bu leen yàq seen sarax yeeg seen action de bienfaisance yi ngeen di def ah seen sarax yi ci ay bu dul woon man bu dul woon man mooy loolu rek ak tamit wax ju boo koy joxe jàng lool ngay def loolu nga jug nga jikko woo noonu yow am la yow ah innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu yooyu yëpp rijsun min amali shaytaani fajtanibuuh yooyu yëpp nga nekk fuñ la fekk ngay ngay laaj fas yi fuñ toll PMI bi waaw tey moom kerte kerte bi moom nu mu demee Longchamp tey course bi nu mu demee kan moo ne ci kanam waaye yan yan ci yan ngeen di parier yan ngeen gis te pourtant yaa ngi jàng loolu léeg-léeg nga mos quelque bouteille sàngara te pourtant yaa ngi jàng yooyu loolu xujjatun alayka kon mu ne mooy ki bokk na ci yées ci nit ñi koo xam ne dafa ñane yàlla nekkub kaccoor di jàng alxuraan mais dara la ko jariñu waaw waaw puus waaw